bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wa sallama wa baaraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain bokki jullit yi noo ngi sant borom bi tabaraka wa taala di ñaanal yenente bi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na jàmm yàlla ak i xéewalam barkeem yàgg a wàcc ci kawam moom ak waa këram ak ak ña toppoon ginnaaw ci ak rafetal ba ila yawmi di dellu si ci jotaay yi ñu sumboon ci téere bi di tambihaat ala axkaamin taxtassu bilmuminaat di ay atte yoo xam ne jigéenu jullit ñi ñoo ko jagoo ñu taxawoon ci buntu bi borom téere bi di alcheikh alallaama saaleh bini fawzaan il fawzaan xafidahu llahu taala jagleel deret yi nga xam ne dafay génn ci jigéen te ay atte di ci aju ay atte di ci aju buntu boobu ñu xaajoon ko ci ñetti xaaj ñu waxoon deret jooju ñetti xaaj la benn bi moom la ñuy tuddee al xeyd beneen bi ñu koy tuddee al istixaawa beneen bi benn xaaj ba moo aju ci li ñuy tuddee mbaax di ay règle beneen xaaj ba di deret joo xam ne njureel moo koy waral muy al naam ndaw si bu amee doom deret jam muy àndal way di di continuer ba keroog muy dagg loole la ñu tuddee ni faas mooy ñaareelu xaaj ñetteelu xaaj bi ci deret joo xam ne du mbaax du it njureel moo ko waral du ay règle te du deret njureel moo ko waral te ay att daf ci aju ñu koy tuddale istixaada te ñu waxoon ko ci jotaay bi weesu moo sunu bind bi weesu ndax jigéen ji bu ko loola dalee du ko bàyyiloo julli du ko bàyyiloo woor mboolem luñ ko tere woon du ko ko tee def waaye taxawoon nañ ci xaalaat yi nga xam ne ci la jigéen ñi di toll te wuute si ak naka lay def ba ràññee ko fexe ba ràññee deret jooju ak mbaax naka la koy ràññee kon ñu gis ne kon ñaareel bi te ñu mujjeel ko moom lañ tuddee an nifaas borom téere bi wax ne an nifaasu wa ahkaamu lu ci deretu njureel ak i atteem an nifaasu nee na huwa damu alladi yanzilu min arrahimi lilwilaadati wa bacdaha wa huwa damu la ko xamle définition bi ci wàllu sharia de dee baat bi ci wàllu làmmiñu arab mi ngi jóge ci dañ naan al mar'atu nafisat nafisat tanfusu nifasan fa hiya nufasa wal jam'u nufasawaat wa nifaas wa baat bi foofu la jóge dañ naan nafisat al mar'atu ndaw si gis na deretu njuréel mbir ma ci boppam ñu koy tuddee nifaas mu ne mooy deret ji nga xam ne ci butetu njureel lay bàyyi ko lil wilaadati te la ko waral mooy njuréel ndaw si am doom wa baadaha ak bu amee doom ba noppi mu continuer saa su ne mu koy gis ba keroog muy dagg kon fii ñu gis ne nifaas dëppoo ak alxayd ñoo bokk fi ñuy jóge te waxoon nañ al istixaada bokkul ak ñoom ñoom jógewul ci butitu njuréel nee na wa huwa baqiyatu dam almuxtabas waqt alxamli fi rraxim fa ida waladat na deret jooju mooy deret yi nga xam ne moo doon dajaloo ci ba mu ëmbee moom ndaw si jamono jamu ëmbee la deret joj doon dajaloo ci butitu njuréel yi bu demee ba am doom nag deret joj de commencé di génn ànd ak euh, xale bi di génn ndànk-ndànk ba keroog muy jeex mu ne wa ma taraahu qabla alwiladati min xuruji dami maa amarat alwilada fa huwa nifaas kadalika deret ja gis lu jiitu muy am doom maanaam li lëkkaloo ak doom ja di juddu li ñu tuddee matu ndaw si buy matu deret ja muy gis lu jiitu sax muy am doom dafay jël attey nifaas dafay jël attey nifaas mu ne wa qayyadahu alfuqahaau bi yawmayni aw talaata qabla alwilaada boroom xam-xamu fiqi yi ñu ngi ko natt ci eh, ñaari fan lu jiitu muy am doom ba ci ñetti fan ñaari fan avant wala ñetti fan avant muy am doom deret ja muy gis ni fas la bu boobaa dootul julli dootul woor dina ñëw ci àtte yi nga xam ne moo ci aju euh, lan lañ ko tere mu ne wal xaalibu anna bidayatahu takunu ma al wilaada donte ne lu ëpp nag deret ji mi ngi tàmbale ci ba muy am doom maanaam doom ji lay àndal lu ci ëpp waaye am na jigéen ñoo xam ne mën nañ koo gis Eh, lu jiitu doom ji di génn ci benn fan wala ñaari fan ba ci ñetti fan mu ne wal mu'tabaru wilaadatu ma tabayyana fihi xalqu insaan kañ lañuy ñuy àtte nag ne deret ji nifaas la deretu njuréel la ay àtte daf ci aju mooy koo xam ne ndaw soo xam ne la mu wasin niro naag nit la wasin niroo naag nit xam ngeen ne eh, ëmb ay étape la boroom xam-xam yi wax nañ ne bu fekkee ne ci ba muy nekk nutfa la bu boobaa du jël attey nifaas maanaam ci quarante jours yu njëkk yi xam ne nutfa lay nekk ci troisième quarante jours dëppoo nañ ne it ne bu boobaa comme ruugi dugg na ci xale bi ndax loolu comme ni mu ñëwee si xadis bu amee ñetti quarante jours ci la yàlla subhanahu wa taala di bi mu def ci ëmb boobu ak ruub commencé di dund foofay dëppoo nañ ne foofa avortement bu fa amee la newoon ci biiram bi génn bépp deret bu mu àndal nifaas la kon ñaari dëppoo la mu des nag ci diggante boobu ci diggante fa ak fi muy matee Euh, ñeenti weer ndax bu fekkee ndaw si dafa avorté ci diggante boobu attey ni fas lay jël am déet li nga xam ne moom la alxanabila tànn mooy ne lépp loo xam ne nii bam ko avorté mbindum doomu aadama leer na ci maanaam la mu avorté niru nag doomu aadama moom la jublu fii ne maa tabayyana fii xalqu insaan du lumbu deret par exemple kese waaye la mu génne eh, am na màndargay doomi aadama am na màndargay nit bu boobaa nifaas la bu boobaa deret ja muy àndal deretu njuréel la atte yii di ñëw daf si aju mu ne wa aqallu muddatin yatabayanu fiha xalqu insaan waxidun wa thamanuuna yawman wa mu ne diir bi gën tuuti nag ci loo xam ne ëmb bi bu ko amee maanaam la mu ëmb dafay formé wu ba niroog doomu aadama mooy juróom-ñetti juróom fukki fan ak benn ëmb ba bu amee juróom-ñetti fukki fan ak benn ñu quatre-vingt-un jours quatre-vingt-un jours fu ko amee dafay commencé di niroog doomu aadama mu ne wa aglabuha thalathata ashhur euh, li ci gën a bari bu demee ba am trois mois bu boobaa moom dafay leer naa ñu ne doomu aadama la trois mois waaye nee naa la bu demee ba am quatre mois ci la ñuy def si moom ruux comme ni mu ñëwee si xadisu Mas'ud tumma yursalu ilayhi al-malak hmm? yujma'u uh, inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arbaina yawman nutfa tumma yakunu alaqatan mithla dhalik tumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi almalak ci ñetteelu quarante ba maanaam day njëkk a nekk alaqa quarante jours te mooy euh, loo xam ne dafay wekku ci butitu njureel ñu koy tuddee alaqa bu weesoo foofu dafay nekk mudga hmm? euh, muy suuxu suuxu yàpp beneen quarante jours ci troisième quarante jours bi mu ne thumma yursalu ilayhi almalak ñetti quarante ñaata la ñetti weer ñetti quarante ñetti weer ñeenti weer la afan ñeenti weer la bu amee ñeenti weer muy cent vingt jours ci la def ci moom ruu ëmb boobu bis bu amee ñeenti weer dafay jël attey doomu aadama ndax am na ruu nga tax na ay atteem sax bokkul par exemple bu bu ko ndaw si avorté woon bokkul ak bu ko avorté woon lu jiitu lool dafay wuute say àtte ndax léegi doomu aadama dañ koy defal li ñuy defal doomu aadama tamit dinañ si ñëw si biir dars bi ndaw si bu fekkoon dafa avorté te tey ko dañ dafay jël àttey bakkan dafay jël bakkan diyaag yooyu yëpp na si topp kon bokkul kon loolu la jublu fii ne euh, lépp loo xam ne nii daal doomu aadama niru nag doomu aadama bu ko ndaw si avorté dafay jël attey nifaas deret jamuy àndal dafay jël attey nifaas mu ne fa ida saqata minha sheyun qabla hadihi almudda wa xasala maahu dam fa innaha la taltafitu ilayh wala tadacu alsalata walsiyaama min ajlih li annahu damun fasidun wa nazif fa yakunu xukmuha xukmu mustaxaada bu fekkee ne nag lu jiitu lii la am avortement maanaam lu jiitu quatre vingt jours yi ñu wax sànq nga xam ne doomu niru li indi niru la lenn si doomu aadama lu mu deret rek la bu boobaa nu muy def nee na ndaw si du du gëstu loola lu ko tere julli du ko tere woor deret ja muy àndal du deretu nifaas du ko tere julli du ko tere woor ndax nee na deret ju yàqu joo xam ne Ah, najif rekk la muy euh, <clears throat> nu ngeen koy tuddee sax najif xam nañ koy français najif bil français hémorragie fa yakunu xukmu xukmu mustaxaada atteem attey mustaxaada bi ñu romboon la nga xam ne deret la ñoo xam ne dañ ne la euh, atte du si aju du ko teree julli du ko teree woor du ko teree julli du ko tere woor mu tuxu ci beneen masala wa aktharu muddati nifaas fi lgaalib maanaam jigéen ji bu xësee ba am doom deret ja muy gis ban app moo gën a yàgg ci mu toog di ko gis di julli du woor nee na arbauna yawman ibtidaan min alwilaada aw qablaha bi yawmayn aw talaata kama sabaq lu si ëpp quarante jours lay nekk lu si ëpp quarante jours maanaam ndaw si fi mu amee doom wala lu ko jiitu ci benn fan ñaari fan mu commencé gis deret jooju ba fi mu amee doom dafay toog di ko gis saa di ko gis saa lu ci ëpp dina dem ba quarante jours si durant quarante jours yooyu yëpp ate yi ñëw euh, da koy da koy da koy ëmb maanaam dootul julli dootul woor dootul def lenn luñ ko tere waaye mën naa bañ a yegg foofu mën naa dagg avant lool dinañ ci ñëw boroom xam-xam yi nattu ko ci quarante jours ndax xadiisu nee na xadiisu ummu salama li xadiisu ummi salama radiyallahu taala anha dafa wax ni kaanat annufasaau tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam arbaina yawma rawahu tirmidiyu wa gayruhu xadis bi donte na ak wax am na si ak càlleem al imaamu al albani rahimahullahu taala wéral na ko mu wax ne moom sunu yaay umu salama mu ne jigéen bu amaan doom da daan toog quarante jours ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam di gis deret ji nekk nufasa dana nga ne nafsa Hmm? an nafsaa wa nufasa quarante jours lañ daan toog di ko gis mu ne wa ajmaa ala dalika ahlul ilmi kama xakaahu tirmidiyu wa gayru ay boroom xam-xam yu bari nettali nañ ci consensus maanaam lu borom xam-xam yépp dëppoo ne quarante jours moo gën a bari ci lu jigéen di toog di ko gis alimaamu tirmidi tuxal na euh, consensus boobu ak ñeneen ci ay borom xam-xam doonte ne am na si borom xam-xam yu ko yóbbu ba soixante jours moom na mu ñëwee ci ngiru Malik ak Shafii alimam Malik moo tax boo demee si laxdari yu ñu faral di jàng fii daf lay wax ne wa nifaasu kal xaydi fi mancihi wa aktharuhu sittuuna yawma boroom boroom al axdariyu Cheikh Abdurahman al axdari nee na Euh, deret ji di deretu njureel moom ak deretu mbaax ñooyam ay àtte dinañ ci ñëw wa aktharuhu sittuuna yawman app bi gën a yàgg app bi gën a yàgg ci nifaas nee na soixante jours la ñaari weer maanaam jigéen mën naa toog ñaari weer di ko gis mën naa toog ñaari weer deret ji di continuer di génn waaye comme la ko waxee loolu lenn la ci waxi boroom xam-xam yi waaye boroom xam-xam yu ëpp ci lislaam bal ñu tuxal ab consensus ci wax jooju mooy ne quarante jours la quarante jours yi bi ko rombee am na yeneen àtte yu si aju dinañ si ñëw léegi mu ne wa mata tahurat qabla al arbaina bi an inqataa anha xuruju dami fa innaha tagtasilu wa tusalli ala xadda li aqallihi li annahu lam yarid taxdiiduhu mu ne bu fekkee ne nag ndaw si deret ji dafa arrêté mu laab mu laab sax lu jiitu euh, quarante jours yi di jot quarante jours yi àpp la rek ci ne génn ñu bari dañuy toog quarante jours di ko gis waaye bu fekkee moom ñaari fan wala ñett wala lu mel noonu walla euh, fukki fan la ko gis jeex na deret ji arrêté mu dagg mu laab gisatu ko nee na bu loola amee dafay sangu farata daldi commencé di julli amul ab ab ci lu gën tuuti ci nifaas ndax nee na si texte yi ab texte ñëwul di ko di wax appam naan ñaari fan la wala ñetti fan la wala fukki fan hmm? ba borom dem nañ sax ba wax ci bu fekkee ne ndaw si am na doom te gisul sax deret mën naa nekk wala mu am doom te gisul dara mën dañ ko delloo bu boobaa lan mooy àtteem borom dañu wax ne bu fekkee deret yi dafa dagg moo xam même benn fan la wala ñaari fan gisatu ko kooku na sangu na commencé di julli lépp luñ ko tere woon da koy kon amul àpp ci eh, mudda bi gën a tuuti mu ne wa in tammat al arbaun wa lam yanqati anha xuruju dami fa in saadafa aadata xaydiha fa huwa xayd fii nag la wax ji ma waxoon sànq di ñëwee maanaam bu fekkee dafa romb quarante jours nee naa léegi ci alaxdari yu li mu wax nee na mën na koo gis ba soixante jours kon ñooñu amuñu problème ne dafay continuer di bàyyi julli waaye ci wax ji ñu la wax ne boroom xam-xam yu ëpp ne nañu du ëpp quarante jours bal consensus la ci wax yenn boroom xam-xam yi ñooñu dañ lay wax ne la bu fekkee dafa romb quarante jours di continuer di ko gis dafa am yeneen atte yi si aju bu fekkee ne ba quarante jours yi jeexee dafa dëppoo ak aadaam mbaaxam règle yi bis yam daan gis règle la dëppool na jàpp ne kon règle la fekkee ba quarante jours di jeex dafa tombe ak fan yam daan gis ci la tombe na jàpp ne deret jooju di continuer di génn ay règle la wa in lam yusaadif aadatan aw aadata alxaydi wastamara wa lam yanqati fa huwa istixaada laa tatruk min ajlihi al ibaada bacda al arbain bu fekkee ne nag tombewul ak aadaam maanaam mbaaxam fan yam daan gis mbaax ci weer wi tombewul dana ji ne di génn après quarante jours yi na jàpp ne istixaada na jàpp ne deret la ñoo xam ne moom la waxoon ci li weesu ne moom mooy mooy niroog mbaax mooy ànd ak mbaax te du mbaax hmm? métrorage yi la ñu waxoon ah moom la bu boobaa nan lay def du ko teree julli du ko woor comme nañ ko waxee woon ci al istixaada après quarante jours yi du bàyyi jaamu yàlla ngir loolu loolu nag dafay wuuteeg ñi wax na day dem ba soixante jours waadax wa in zaada an al arbain walam yastamir walam yusaadif aadatan fa maxallu xilaaf mooy leen wax léegi bu fekkee ne dafa romb quarante jours deret ji di ñëw ak a dem hmm, continué wul di génn nee na wuute la ci diggante boroom xam-xam yi léegi ñu ñëw ci att yi nga xam ne moo aju ci ndaw si bu xësee ba am doom ba deret jooju di génn ci moom mu ne axkaamu nifaasi ka axkaamil xeyd moom ak jigéen ji gis mbaax ñooyam ay àtte awalan li ci jiitu yaxrumu watu nufasa bu la neexee nga ne an nafsa waxoon na ñaari baat yëpp wér na an nafsa mooy an nufasa kama yaxrumu watul xaaid wa yubaaxu listimtaacu alladi duna alwati nañ ko waxee woon ci jigéen bu tollee di gis règle nga xam ne dafay araam ci moom muy am rapport sexuel moom jigéen ji am doom di gis deret ñooyam dafa araam ci boroom këram muy joteeg moom lu dul loo xam ne al istimtaac niñ ko waxee ci ci mbaax eh, dagan na ñu jaxasoo ci loo xam ne diggante eh, jumba xam ya ak wóomam ya du ko jege maanaam dafay woddu comme ni ko suñu Aïcha radiallahu taala anha waxee woon kon loolu moom moo njëkk a moom rapport sexuel dafay xaraam si moom ñaareel bi yaxrumu ala nufasaai an tasuuma aw tusalli aw tatuufa bil beyti kal xaaid niñ ko waxe woon ci kii gis dafay araam moom muy woo mbaa muy julli mbaa muy wër gi ci tawaaf loolu lépp dafa araam ci jigéen ji am doom di gis deret ñetteel bi yaxrumu ala nufasa massul mushaf wa qiraatu alquran lañu waxoon ne dafa araam ci gi mbaax muy laal kaamil bi muy laal kaamil bi ak jàng alquran noonu lay araamee ci bu amee doom di gis deret lu dul comme nañ ko waxee woon ci loo xam ne ragal na ko fàtte hmm? rawatina bu fekkee daf koy laal bi bi xa maanaam bi indirectement ñeenteel bi dafay war ci moom ndaw si dafay war ci moom ndaw si bu amee doom di gis deret bu demee ba loola jeex xadaa u sawmil waajib dafay fay fay koor dafay fay koor comme ni ñu waxee ne ki gis mbaax dafay fay koor julli la dul fay maanaam bu fekkee dafa tombe ak weeru koor mu am bor ci weer weer wi bu loola jeexee daf koy fay kal xaayam juróomeel bi dafay dafay war si moom ndaw si bu demee ba deret jooja jeex an taxtasila inda nihayati nifaas bu demee ba loola dagg dafay war si moom mu sangu farata mu sangu farata kama yajibu dalika ala alxaid comme ni mu waree ci jigéen ji bu gis mbaam loolu lépp la say tegtal indi na si ay tegtal la sa jiitu indi na si xadiisu ummi salama radiyallahu taala anha mu ne kaanat annafsaau aw annufasaau tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam arbaina yawman xadis boobu jàngoon nañ ko léegi suñu yaay umu salama ne jigéen bu gi bu amaan doom di gis deret da daan toog quarante jours ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam da daan toog du julli du woor naam ci beneen xadis ba mu ne kaanat almaratu min nisaai annabiyi sallallahu alayhi wa sallam taqcudu fi nnifaasi arbaciina layla laa ya'muruha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qadaa'i mu ne jigéen si soxna yenente bi sallallahu alayhi wa daan na toog quarante jours quarante jours nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ko digal muy muy fay julli bu ndaw si toogee quarante jours di gis deret jooju du julli te bu boobaa bu jeexee du ko fay bu jeexee du fay lan lay fay koor lan lay fay koor lay fay waaye julli du ko fay gannaaw gi cheikhu Saalix xafidahu llahu taala indi fi ay fawaid yu ama am solo bi si jiitu mu ne faida ida inqataca damu an annufasa qabla al arbain wagtasalat wa sallat wa saamat tumma caada calayha addamu qabla al-arbaciin fa-saxiixu annahu yuctabaru nifaasan tujlisuhu aw tajlisuhu wa man saamathu fi waqti ad-duhri al-mutaxallil fa huwa saxiixun laa taqdii. beneen masala bu fekkee ne ndaw si dafa am doom di gis deret te amagul quarante jours deret jooju dagg arrêté mu sangu farata. commencé di julli commencé di woor ñu tegaat si tuuti mu gisaat deret ñu tegaat ci tuuti mu gisaat deret ji boobaa lan mooy atteem nee na lu wér bu fekkee si biir quarante jours yi la nekk ba léegi jeexagul dafay jàpp ne kon lii nifaas la ba léegi maanaam deretu njuréel la dafay arrêté julli arrêté koor nee na woor bu fekkoon dafa doon woor koor ya wooroon ci li weesu lu wér la du ko fay lu wér la du ko fay julli moom wax nañ ne du ko fay même bu fekkee ne quarante jours la toog julliwu loolu masala bi beneen bi beneen faida mu tuxal ko jëlee ko ci cheikhu abdurrahman ibni saadi raximahu llahu taala mu ne fa dahara mimma taqaddam anna dama nnifaasi sababuhu lwilaada wa anna dama alistixaadati damun caaridun li maradin wa naxwih wa anna dama alxaydi huwa damu alasliyu wallahu aclam tënk li weesu woon li weesu woon waxoon nañ ne lii di deretu njureel la ko waral mooy wasin moo ko waral istixaada nag maanaam deret jooju di ànd ak mbaaxte niroog mbaaxte maanaam te du mbaax la ko waral ne woon na la sidit la soo xam ne jógewul ci euh, butitu njureel waaye damun aarid la deret ju ko gaar la moom ndaw si du ko teree julli du ko teree woor waaye romboon nañ ne lii di damul xeeb muy deretu mbaax mooy deret ja nga xam ne mooy jóge si butitu njureel te euh, yàlla subhanahu wa taala bindee noonu doomu aadama yu jigéen di loo xam cosaan la ci ñoom mu teg ci beneen masala alcheikhu saalex xafidahu llahu taala wax ne laa basa an tatanaawala almaratu maa yamnacu anha nuzul alxaydi ida kaana dalika laa yadurru bisixatiha fa ida tanaawalathu wamtanaca alxaydu anha fa innaha tasuum wa tusalli wa tatuufu wa yasixu dalika minha ka gayriha min altaahiraat beneen masala te masala mi mooy ndax dagan na ci jigéen muy jël loo xam ne maanaam muy naan loo xam ne wala muy jël garab goo xam ne da koy tere gis ay réglam da koy teree gis ay réglam ndax loola dagan na moom a cheikhu Saalix dafa tànn ne dagan na ci moom mais si charte bu fekkee ne loola amul benn jeexit ci wérgu yaramam si ay médecin yu wóor yoo xam ne nañ ko lii du def benn jeexit ci wérgu yaramam amul inconvénient boobaa dagan na waaye yenn saa yi ñu ne jigéen ko soxla euh, weeru koor mu bëgg a woor ak nit ñi ne da koy jël ngir euh, bañ wala mu dem ba aji màkka dem ba màkka nga xam ne bu ko fa lool dalee lu rëy rëy rëy mën na ko saa fekk maanaam eh, léegi ak ni jamono demee xam ne nit ñi dañoo tënku ci ay avion ak yooyu bii avion yooyu ne ak ñamu àndal mën nañoo dem bàyyi ko fa te bu ko loolu dalee mën naa bañ a mottali jaamu yàlla am am boroom xam-xam yu ko may ñu ne bu fekkee loolu moom moo tax mu jël loo xam ne da koy teree gis ay réglam te mu teg ko ci kaw waxi médecin yu wér ne lii garab gii nii amul benn effet secondaire ci moom bu boobaa dagan na mu jël donte ne am na yeneen boroom xam-xam yu ne eh, ku jigéen ko warta def loolu rawatina bu fekkee ne la tax mu koy def mooy rek ngir eh, bëgg a julli wala bëgg a wooranoog nit ñi eh, na bàyyee boppam li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala noona la ko bindee muy naturel ci moom romboon na ci li ñu waxoon ne jël gi ngay jël garab yooyu yow ndaw si mu lay tere gis say règle te règle yooyu waroo a génn naturellement mën na laa jural yeneeni mbir ëllëg ci ay jafe-jafe ak ay perturbation ci say règle ak yu demee noonu ku su mel ni al allaamatu ibnu uthaymin rahimahullahu taala ne waru koo jëm fii gis nañ na Cheikh Saleh eh, dafa gis ne mën na koo jël waaye comme ni ma la ko si ay kaala yoo xam ne yenn saay eh, ndaw si da koy soxla lool lool lool te du loo xam dafa aada woo comme ni ma la ko misaalee léegi bu demoon ba aj ah, eh, ragal ne loolu dina ko dal te bu ko loolu dalee xamatul kañ la koy defati yàlla rek moom moo xam yu mel noonu moo taxoon borom xam-xam yi bome te gis nañ suñu yaay Aïcha radiyallahu taala anha dem na ba foofa loolu dal ah. bi ko loolu dalee yonent dalal xelam ne ko liilu lu yàlla dogal la ci doomi aadama yu jigéen ñi kon loola eh, mu aju ci masala bi ci ak tënk الشيخ صالح حفظه الله تعالى jeexale fi masala bu ama ama am solo waaye comme waxtu yi li des ci nodd am solo bi masala mi am solo dañ koy bàyyi ba bii di ñëw ndax mi ngi aju ci avortement ak ndaw si di dindi ab ëmb boo xam ne yàlla subhanahu wa taala dogal na si moom mu ëmb ko lan muy atteem si sharia loola insha allahu taala ci bind bi di ñëw dinañ si def ak taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in